waaw waaw kon xam naa ñu ñu bàyyi ñu ñu kii waat teewlu te bàyyi suñ bu ko defee mu yéen dalal ñu li nga xam ne moom la ñu waajal yoon tey moom la ñu indi tey insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kon ñu continuer fi ñu yemoon ñu ngi woon ci deuxième xadiis bi muy xadiisu Bi'r Budaa mm-hmm. léegi bala ñoo jàll ci bi ci tegu dañu bëggoon wax tuuti rek mm-hmm. li jëm ci wàllu teen boobu ak lan la ci boroom xam-xam yi wax ridwanullah rahimahumullah mm-hmm. muy teen boobu pour xam teen bi ndax comme que ñun ñëpp xëy na mas gisuñu ko est buñ nekkoon fii am ndox boo xam ne daf ci teen la nekk pour nan la def ba mën a xam ne li àtte bi doxoon ci teen boobu mën na dox fii loolu mënoo ko def lu dul bu dee ñi nga xamante ne ni ci yenn borom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo jàpp côté boobu que mënoo xam ñaata ndox mi ñaata litre la wala déet muy daal li bëgg a xam mooy teen boobu tey buñ bëggoon a xam ñaata litre la ñaata la loolu nag euh, Qutayba ibn Sa'id ibn Sa'id euh, rahimahullah moom dane moom dem na foofu ngir xam am ay information yu jëm ci wàllu teen boobu muy biir bu daan nee na bi mu demee moom laaj na ci nga xamante ni moo yor teen bi ci nekk ci ko yor laaj na ko ne ko teen bi bu feesee ba fees mooy bu feesee fan lay toll mu ne ko ci awra mooy boo fiiwee naq bi tuuti rek wala fii bi jumbax bi tuuti noonu foofu bu feesee foofu la yem ci suuf tuuti mu ne ko bu dee nag dafa wàññeeku comme ni muy toll mu ne ko ci oom yi comme oom yi toll ci suuf tuuti noonu foofu lay toll loolu mooy première information bu ñu am beneen information bi muy imam Abu Dawud rahimahullah moom nee na man dem naa ba foofu ngir xam teen bi tamit nan la mel euh, moom mu ne bi ma demee bi ma ko nattee ak sama kaala mu ngi ko jox six kii xasab xasab moom la ko jox léegi nag bi ñu jëlee information yi imaam Qutayba indi rahimahullah ak imaam Abu Dawud liñ ci jànge mooy ngir comme que dañuy résumé bëgguñu tamit di waxaat yi ñu ci waxoon yëpp mooy daal bu feesee ba fees environ neuf mille litres la teen bi yëpp bu feesee ba fees neuf mille litres la bu wàññeekoo fi muy yem quatre mille cinq cents litres ci ndox kon ñu am kon pour ñu xam ne kon quantité mooy kon liñ fa doon sànni xëy na bañ ko fay sànni yenn jamono fekkoon na mu fees waaye tamit man nañ ci jàng bu feesul tamit ay xëy na bi muy mat ay quatre comme yi ñu joxe les quatre mille cinq cent xëy na tamit yemoon na noonu ñu ko ci doon sànni hmm. pour daal am ñaari information yooyu ne quatre mille cinq cent mooy bu nekkee bu wàññeekoo bu feesee ba fees neuf mille litres loolu la teen bi mooy bi ërbu daa loolu la loolu la doon loolu la am ci ndox léegi ñu jàll ci xadiis bi ci tegu muy bu abi umaama al-bahili radiyallahu anhu am na loo xam ne nag bëggoon nañ koo def mais dana doon ragal mu xaw a yi mu xaw a jël temps xam naa dañuy bàyyi dernier bi ñuy bi ñuy tëj muy tarjuma saxaabi yi nga xam ne ridwanullah alayhim gis nañ abu hurayra ndax dañ ci bañ a dugg xëy na mu gën guddi mais dinañ fexe cours bi mujj dañu ne woon moom lañuy def fa la ñuy def li ñuy jànge mooy teggin yi jàngalekat ak kii jàkk sàkku xam-xam teggin ni ñu war a am ak règle usul yi ak qawaidul fiqh yooyu foofu lañ ko waxoon foofu lañ koy def léegi bu dee may am nañ temps bi foofu la ñuy defaale tamit saxaaba yi nga xamante ni ridwanullahi alayhim moom la gis fii ñu indil ñu xadiis yi ku ci nekk lu mu ndaw ndaw dinañ wax ci moom même bu dee ñaari phrase dinañ ko fexe def bu dee temps bi may nañu ko insha allah daanaka dañuy ñëw rek jàll noonu gis nañ ne Abu Hurayra radiyallahu anhu waxuñ ci lu bari waxuñ ci dara sax dañ ne rek saxaaba Abu Hurayra ak Abi Sa'id al-Khudri loolu insha allah dinañu ko def boobu pour bu ko defee bu ñu génnee ci njàng mi comme sax ñuy suivre cours yi ni doon demee mooy bokk na ci xam-xam yi ñu ci doon am mooy nga xam saxaaba yi ñooy ñan hmm. loolu bokkoon na tamit ci formation bi ci njàng mi loolu ci la woon kon nag yelloo na ñu utal leen benn foo xamante ni fa lañ leen def foo xam ne ñoom rek lañ fay waxtaane xëy na même bu dee quinze minutes wala vingt baax na bu ko defee ñu xam ku nekk ki indil ki ñu indil xadiis bi mooy kan ak kan ak ñi nga xamante ne loolu lañ war a continuer di leen ñaanal ndax de tey buñ toogee fii di jàng lii bu ko Abu Hurayra xadiis bi njëkk gis bu ko nettaliwul woon ñun ñii tey xëy na mën nañ ko jële ci yeneen yoon mais bu ñoom ñëpp saxaaba yi defandoo xam-xam bi diine bi du àgg ci ñun te bu boobaa kon ñu torox ñun ñëpp léegi beneen xadiis bi muy troisième bi alxaafis ibn Hajar rahimahullah mu ne wa an ba léegi maa ngi jële di la indil lu jëm ci wàllu buntu ndox jox naa la benn xadiis bu boo xam ne Abu Hurayra radiyallahu anhu moo ñu ko ci lañ moom moo ñu ko indil indil la deuxième xadis mu abi Sa'id al-Khudri mu ne ñetteel bi maa ngi koy jële ci abi Umaama al-Bahili anhu moom mu ne waan abi abi Umaama al jële nañ ci saxaabi boobu di abi Umaama al-Bahili anhu yal na ngërëmu yàlla nekk ci moom yal na ko yàlla gërëm mm. ak mbokkam yépp saxaaba yi ridwaanullah alayhim mu ne annahu qaala moom de nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ne innal maa laa yunajjisuhu shay innal maa ndox de dëgg-dëgg ndox de laa yunajjisuhu du ko sobeel shay'un dara illaa lurul ndere bam des maa li nga xam ne xalaba dafa noot ala riixihi ci xetam wa ta'mihi wala mu noot guu mooy cafka bi walaw nihi wala mu noot melom mu ne axrajahu génne na ko xadiis bi kat moo génn mu ne Ibn Maaja mooy quatrième bi nga xam ne moo nekkoon ci ñeent ñu la waxoon rahimahullah waaye kat génn na ko ci téere waaye wa da'afahu nee na kat da'ifal na ne jugé na xadiis bi dafa faible kan abu hatim al imaam abu hatim ar-razi rahimahullah léegi loolu mooy première partie mu ne walil bayhaqi ba léegi ñu ngi jële ci imaamul bayhaqi moom it bind na sunan tamit borom xam-xam bu mag la Shafi'i mazhab la xëy na moom it dinañ ñëw rahimahullah bu ñu bu ñu amee kii bi foofu dinañ ko indiwaale wax ci moom tuuti mu ne moom lan la wax mu ne almaa u tahurun ndox de dafa laab tay laabalaate illaa in taghayyara lu dul mu soppeeku lan lawnuhu meloom aw wala boog riixuhu moo jiitu aw wala boog taamuhu guwam aw wala boog lawnuhu wala meloom bi najaasatin tahdutu fiihi ci sababu sobe boo xam ne da ko daa rot ci biir ndox mi mooy lan mooy buñ bëggee daanaka buñ gisee xadiis bi ak yu amu ñaari xadiis yi benn lañu moo dane xadiis dane ndox li leen différence rek ñaari xadiis yi mooy gis nañ ne fële bu njëkk bi wa la doon utiliser mhm. et riixuhu wa taamuhu wa lawnuhu mooy e e e la doon wax bi ci tegu mu ne aw aw mooy walla boo loolu nag liñ ciy jànge mooy waxoon nañ ne wax loolu mooy xadiis ci xadiis day tekki day ñëw di firi beneen xadiis mooy ne bu doon da nga ne aw aw bi dañuy ñëw foofu dañ ciy xam aw bi mooy jël mooy place wadi nekkul ne dañ naan la il faut pour ndox mi mën a laab mën a yàqu wala boobu mu nekk taxuurul di laab da mën a laabal il faut xet bi wala càkk bi wala melo bi lépp changé waxul lool waaye nekkul ne dañ naan e mooy daal benn beneen xadis bi dafa ñëw aw yi pour wane ni benn bu ci soppeeku mooy ne ci ñett yooyu mooy ndox mi yàqu na loolu mooy information du tamit le fait que comme li al-Hafiz Ibn waxoon ci introduction bi ne moom dafa segg téere bi dafa seet yi nga xamante ne nii c'est indispensable ñu xam ko ak tamit amul benn mot bu mu ci utiliser boo xam ne dañ naan xëy na fii daa ñëw ela bëggoon a wax mu def ci loolu déedéet mooy lu nekk da koo def te dañ ne ta waxoon nañ leen bi passé na bi ñu koy bind ak ci cours bi ci voyage la nekkoon mooy nekkul woon bureau yor ay téere di xool te voyage heure boobu ñëpp xam nañ ne du TGV ngay dugg wala avion mbaam nga yéeg wala giléem dugg ci désert bi ngelaw leeg yëpp di la ëpp nga sonn mais ci loolu ci la bind téere bi nga xam ne manoo gis lenn loo xam ne man nga ne lii amul fu mu ko teg taamoon na ngant pour sax juumte am ñu ne way ndax dafa sonn dafa waroon a sonn ndax nit bu sonnee xëy na xelam mais déedéet pour wane rek degré bi mu am ci wàllu xadiis yal na ko yi ñu ko yàlla fayal euh, léegi kon loolu mooy xadiis bi loolu lay wax léegi kon ñu ñëw ci taxriij bi léegi taxriij bi muy comme ni ñu ko waxe woon sànq mooy ana yan boroom xam-xam ñoo indi xadiis bi ci seeni téere xam nag ñum la wax léegi mooy xadiisu abi umaama al bi nee na la axrajahu ibnu maaja kon ibnu maaja rahimahullah tam bokkoon ci ñeent ñi moom génne na ko waaye imaamul bayhaqi tamit ak ak daaraqutni ñoom it génne nañ ko léegi nag ñun fi ñu concerné ci xadiis bi mooy version bi ibnu maaja indi indi seen bi fan la ko moom ba ci yonent ba ci saxaaba ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibn Maaja dana rahimahullah haddathana Mahmud ibn Khalid wal Abbas ibn al Walid ad mu ne ñettali nañu Abbas Mahmud ibn Khalid ak Abbas ibn al ñi nga xam ne ñoom Damas lañ dëkkoon mooy waa Syrie waaw mooy Syrie actuelle Syrie mu ne ñoom ñaar ñëpp nee nañ jële nañ Marwan ñoom nettali na leen Marwan ibn Muhammad mu ne moom nett ñu jële ci Rishdin moom mu jële moom mu ne an ba ana xabaare nañu kat informé nañu Muawiya ibn Salih an Rashid ibn Sa'dan Abi Umama al-Bahili kon xadiis bi noonu la jële mooy ci Rishdin la ko jële Rishdin jële ko ci Muawiya ibn Salih moom mu jële ko ci Rashid ibn Sa'd moom moo ko jële ci abi umama al-bahili mooy seen bi nga xam ne moom moo ñu concerné mooy bii waaye nag est-ce que xadis bi kon nee na la wax wa da'afahu juge na ne xadis bi dafa faible kan abu hatim ar-razi rahimahullah léegi euh, dépassé buñ fàttale ko waxoon nañ xadis bu faible nan lañ koy xam kon waxoon nañ duñ ci ñëwaat nee fii dane wa da problème bi fan la féete li tax Abu Hatim rahimahullah ne xadis bi dafa feeb mooy wérul mooy ci Rishdin ibn Sa'd di jóge Rishdin mooy bu ngeen fàttale ko neewoon nañ ci nit ki xadis bu da'if mën na jóge ci nit ki mooy koo xamante ne nii am na benn ci yenn possibilité yi koo xam ne mu dallis lañ ko doon wax kiy not kiy nettali lu dul loo xamante ne dégg wu ko ci kim kim nekk moo wax wax ji hmm. loolu gisoon nañ boobu wala léegi fii problème bi dañuy xool ne riche biir la dañ ne moom pourtant waa ji baax la woon waaye comme que da doon def rek luñ ko wax rek mu jàpp ne noonu la di nettali ci moo tax ñu ne ku mel noonu bu nekkee ci biir chaîne comme niñ gise woon ne ci man leen di problème bu tax ñu bàyyi fal xadis kon dañ naan dafa faible nit ku baax la woon waaye tamit li nga xamante ne nii mooy dal comme nit ñu baax yëpp comme ni ko wolof yi waxee naan nit ku baax moom day jàpp loo ko wax rek dëgg la ndax day jàpp ne ñépp dañuy wax dëgg kenn du man kenn du fenal kenn du fenal nit waxatuma laa rawatina yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ñoom dañuy jàpp ne rek waaw ñoom daal lu ñu wax rek mooy naïveté benn naïveté la nekkul ne dañ naan gaa yi loolu day bind seenu mbaax dara waaye ñoom dañu xamul exigence yi war ci wàllu xadiis ñoom dañ koo toppatoowul lool rek la waaye teewul nit ñu baax lañ waaw léegi kon problème bi kon mu ngi ci riche biir moo tax xadis boobu faible manu la nekk xadis bu saxiix mooy xadis bu da'if léegi loolu mooy version bu Ibn Maaja léegi ñu ñëw ci version al Bayhaqi ndax waxoon nañ leen walil Bayhaqi jëlee nañ ñeel na imaamul Bayhaqi moom mu ne qaala axbarana Abu Abdullah mu ne moom mu ngi mu ngi ko jëlee. mu ne Abu Abdullah xabaare na leen ñoom ci moom la jële sëriñam boobu moom la jële xadiis bi moom mu jële ko ci Abul Walid moom mu ne moom mu jële ko ci Ash-Shamani mu jële ko ci Atiyya ibn Baqiya ibn al moom moo ko jële ci abi um, ci Sawr moom moo ko jële ci abi Sawr uh, uh, ibn Yazid moom moo ko jële ci Rashid ibn Sa'd moom kooku nag moo ko jële ci abi Sa'id abi Umaama al-Bahili moom mu ne almaa'u tahuurun illaa in taghayyara riihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu bi najaasatin tahdutu fii léegi fii nag problème bi moom mu ngi jóge bële dañ na woon problème bi ci Rishdine la nekkoon fii tamit même problème boobu yi tax xadis bi daif ci possibilité yi tax ci xadis bi daif ci nit ki muy kuy nettali lu lu lu tëb rek mu nettali sans muy vérifier loolu tamit moom moo dal Atiya ibn Baqiya mi nga xam ne moo nekk ci chaîne bi kon ñu gis ne problème bi xew fële moo xewaat ci seen bi muy ne daa am nit koo xamante ne ci biir chaîne bi day nettali rek saa muy seet est-ce que kii ma wax nii la am du noonu kon loolu ñu gis ne kon te tamit mu am beneen affaire muy gis nañ ne xadiis bi euh, al-Hafiz rahimahullah waxul ne Euh, fii bi mu ko waxee ba pare nettali xadiis version imaamul Bayhaqi neewul moom it dafa daif ah, waxu ko waaye loolu li tax mu def ko dalaa bëgg a wan ne pour lim ci noppi que ne mook deewayam rek ñoo bokk àtte mook bi ci kaw bi ko jiitu te mu ne wa euh, Abu Hatim mook bi ñoo bokk ci même degré de faiblesse léegi lool mooy moo jëm ci xadiis yooyu léegi mu des pour benn tax yi moo ci des muy après ñu dugg ci masala yi nga xam ne ñooy masala fiqh insha allah muy bu ibnu umar rahimahullah radiyallahu anhuma mu ne xadiis boobu alxaafis ibnu hajar ibnu hajar rahimahullah dane wa an abdullah ibnu umar radiyallahu mu ne wa an ñu ngi ba tey ay xadiis yoo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi di wax ci wàllu ndox bii maa ngi la koy jëleel ci saxaabi bu màgg boobu di abdullah ibnu omar radiallahu anhuma muy abdullah di doomu alxalifa omar ibnu alxataab radiallahu anhuma yal na yàlla gërëm leen ñoom ñaar ñépp mu ne ci moom la moom la jële xadiis bi mu ne qaal qaala rasulullah mu ne de jëli nañ ci ibnu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa na qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iza kaana al bu ndox iza kaana iza mooy saa bu tollee iza mooy charte la mooy condition bu ma ne euh, ku njëkk a rek nang ma ko joxal deux mooy kon mooy kon fekk kenn duggul du ma joxe fii tamit loolu la mooy danale la isa kaana bu nekkee walla bu matee almaa ut ndox de xulla tay ni ñaari xulla dinañ ci ñëw léegi mu ne moom lam yaxmilil xabas du yenootu sobe wa fi riwaayatin mu ne boobu axrajawu al arbaa mu ne ñeenti ñi ñoo ko soloo muy ñeenti ñi la waxoon mooy al imaam Abu Dawud al imaam at-Tirmidhi al Ibn Maaja rahmatullah alayhim mu ne nag wa sahhahu Ibn Khuzayma waaye al Ibn Khuzayma moom wéral na xadiis bi wa Ibn Hibbaan ak ah, wa fi riwaayatin wa fi lafzin waaw wa fi lafzin lam yanbis mu ne am na ci benn ci version yi mu ne lam yam du sobewu mooy ndox moomu bu matee ñaari xol la du sobewu léegi mu ne ibnu Xuzayma wa saxahu wéral na ko ibnu Xuzayma alimaam ibnu Xuzayma rahimahullah ak ibnu Hibbaan ak alxaakim ñoom ñetti ñooñ wéral nañu léegi bala ñoo dugg ci taxriij mooy muuy euh, dana idaa kaanal maawu xullatayni ida kaana bu nekkee almaa u mooy bu matee xullatayni ñaari xulla ñaari xulla nag mu ngi jógee ci aqal la mooy moo xulla ci arab mu ngi jógee ci aqal la mooy loo xam ne rek mooy yenu na loo xamante ne xulla mooy loo xam ne mën nañ ko yenu mën nañ ko téye mën nañ ko transporter yenu ko mais pas ci camion mais nit nit lay wax nit waaw kay waxuñu waaw kay waxuñu camion bu dee loolu moom usine sax man nañ ko transporter ci camion loolu taxul ñuy wax mais luñ luñ mën a yenu nit léegi nag dafa am ay wute dafa am ci borom xam-xam yu ne noonu xul la moom mooy naaru baag rek comme baagu yooyu ñuy kii ci teen yi nga xam ne dañ koy defee sàmbara dex ci der yooyu di jóge ci pneu yi ñaan dañ koy defar bam kii du am benn benn ñu ut ay kii dugal ko ci di ko dugal ci teen bi pour xëcc ndox wa ndox am ñu ne lu toll noonu mooy xulla am ñu ne déedéet comme sóola am ñu ne comme paan am ñu ne déedéet mooy comme nit bu taxawee fi muy toll lu toll noonu mooy xulla am ñu ne moom noo ëpp na loolu comme boo demee ci sommet montagne fi mu loolu lépp mooy la mais loolu xam nañ ne sommet montagne ci lool ba ci ndox loolu nit mënu koo gàddu di dem mooy kon boobu jarul a bàyyi xel léegi euh, bu ñu jëlee nag wax yi ci am yëpp nga xam ne Ibn Jurayj bi rahimahullah moom day gis ne ku gis xul la moom information yi mu joxe boo ko nattee mu ngi joxe cent à environ cent quatre-vingt-douze wala cent soixante-douze litres mooy environ loolu mooy ñaari xulla yi loolu lay mesurer waaye ñu nag ci fii ñu ngi tànnoon lan cent soixante litres ndax dañ ne woon moom lañ gis ci yi ñu joxe yëpp ne loolu la xulla di toll moo ci gënoon a néew comme que nag daa bari ay wax ñii naan lii de moo taxoon ñu tànn cent soixante litres comme boo déggee ñu ne xulla tay ni kon ñu ngi ci jublu ndox bu matee cent soixante litres lam yaxmilal xabas dootul yenoo ci léegi loolu mooy ci mu waxul la mu des lam yaxmilal xabas dootul yenoo ci sobe mooy est mooy bu ma nee Ibrahima de Euh, bu ma jëlee paan moom manu koo yenu xam nga loolu am man du ko dégg man mooy manu koo yenu mooy lam yaxmilul xabas man na ne ndox mi yonente bi ndox mi comme bu ci sobe duggee ndox mi doo ko attan c'est-à-dire day sobewu xam nga mën nga ci dégg loolu hmm. waaye tamit lan moo ñuy wane ne du loolu mooy li sëñ bi wax léegi wa fii lafzin li sëñ euh, Babacar wax léegi mooy ne wafi laf bi am na ci yeneen ci beneen kàddu ci version kii bi lam yam gis mooy du sobewu pour wan nañu kon lam yaxmilul xabar du tekki ne bu ci duggee da koy sobeel ndax dootu ko attan dootu ko supporter waaye dafay lim ci jublu mooy day sobe dootul lam yam gis dootul sobeel léegi loolu mooy ci mooy léegi mu des mooy ñu xool est-ce que xadiis bi ñan ñoo ko génne mooy ni ñu waxoon suivraat li ñu waxoon sànq mooy ana ñan ñoo ko génn ci seeni téere yan boroom xam-xam ñoo ko génn bu dee am na ñoo xam ne jam nañ xadiis bi ñooy ñan ak lu tax wala tamit bu dee am na ñu ko wéral ñoom ñooy ñan ak tamit ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ana kan ci ñoom ci ñoom ñoo indi xadiis bu mel nii wala bii léegi xadiis bi kon al-Hafiz Ibn Hajar nee nañu euh, axrajahul arba mooy ñeenti ñi comme ñu waxoon sànq bu ngeen gisee mooy ñu waxoon sànq ci kaw léegi ñoom génn nañu ko ak abu muy abu daawud ak tirmidhi an-nasaa'i ak ibn maaja rahimahumullah waa imaam ahmad tamit génn na xadis bu mel xadis ak al bayhaqi ak ab tahawi ak ak ak daarimi ak ab daaraqutni ñoom ñépp nag ñu ngi ko jële ci yoonu muhammad ibn ishaq muy boroom Maghâzî borom histoire ci euh, boo demee ci histoire euh, histoire moom daanaka mooy mooy ci nga xam ne c'est incontournable mënuñoo wax ci histoire l'islam bi ci bind baa nga ciy wax dara te jaaroo ci moom rahimahullah léegi xadiis bi ci moom la jaar euh, muy Muhammad ibn Ishaq moom mu ne moo ko jële ci Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr moom mu jële ko ci Ubaydillah ibn Abdullah ibn Umar moom moo ko jële ci baayam muy kan abdullah ibnu umar moom moo ne dafa dégg yonente bi sallallahu ñu koy laaj mm-hmm. ba léegi mooy bu ngeen gisee ba léegi ñu ngi am contexte saxaaba yi fii fan la ñëwee woon mm-hmm. bii tamit noonu la du affaire bi important nga xool yan ñan ñoo indi ci euh, version yooyu ak ci kan la jóge ba mu ko defee yow nga xam ne ah ndeke lii moo taxoon mu wax lii ba bu ñuy jàng ci wàllu fiq yi ak tamit comportement yi nga xam ne ci jàng ci sàkku xam-xam tamit noonu la war a mel ni man ko cee jàngi moom mu ne dafa dégg yonent bi sallallahu koy laaj lan lañ ko laaj mu ne ñu ngi laaj anil ma'i takunu anil ma'i min al ndox moo xamante ne nii day nekk ci désert bi wama yanubuhu min ad-dawaab bi was-sida ak tamit ndox ndegmeent yi nga xam ne ay till ay gaynde ay mbaam mbaam àll ak yooyu di ñëw di ci ña naan di naan si ci dex yooyu di nekk ci àll bi comme oasis yi mu ne loolu lañ ko doon laaj mu ne lan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne iza kana al ma'u qullatayn lam yahmil al khabath bu dee ndox bi àgg na ci cent soixante litres bi ñu wax lool ci kaw li nga xamante moom lañ tànnoon muy cent soixante bi dootul yenooti sobe mooy sobe mënatu koo yàq kon loolu mooy contexte hadis bi ni mu ñëwee mooy ne kon buñ la nee bi yow jàngoon nga ko léegi man damaa yor sama bu Bulughul Maram aw ma nag possibilité di dem di seet fan la jógee contexte beeg yooyu léegi dama bëggoon nga nga. expliquer ma xadis bi nan la demee fu ñu ko jëlee da naan yonent bi sa alayhi wasallam am Abdullah ibn Umar dafa déggoon yonent bi sallallahu alayhi ñu koy nekk ñu koy laaj ci ndox yi nga xam ne day nekk ci àll bi ci désert bi ndox yi nga xamante ne ni ay ndegment dañuy ñëw muy animaux féroces dañ koy jaar di ci naan comme si est man nañ koy utiliser wala déet mu ne bu ndox matee cent soixante litres xul la tey ni dootul yonentu sëdda lool la waaye xadiis bi ñi ko wéral ñu ñëw ci ñu ko wéral muy ibnu ma comme ni ñu ko tuddaat ibnu Hibbaan ak al-Haakim euh, loolu nag dinañ ñëw lan moo tax al-Haafiz ibnu Hajar rahimahullah tànn ñett ñi indi leen ndax am na ñeneen ñu ko wéral ndax xadiis bi dafa bari coow moom nag pour wan ne na même malgré coow am na comme que ñett ñi nga xam ne ku ci nekk comme ay saxiix lañ bind ñii ay boroom xam-xam yu mag ci wàllu domaine xadis bu ñu indee wéral xadis bi mooy malgré wax yee yëpp mooy ni wér na de toute façon kon ak imaam Ahmad tamit wéral na ko ak Ibn Manda ak al-Mubarakfuri rahimahumullah ak imaam at-Tahawi ak ñeneen léegi xadis bi problème bi ñi koy jam ñoom fan lañ ko jële mooy lan moo tax ñuy jam xadis bi ne xadis bi non. waaye bala ñu ñëw ci ñu ñëw ci xadis bi ci kan lañ ko jële ndax ñun fii ñu so mu ngi jële ñi ko jële ñoom ñëpp ñu ngi ko jële ci Muhammad ibn Ishaq comme ni ñu ko waxee moom moo ko jële ci al-Walid ibn Kathir moom moo ko jële ci euh, foog naa waxoon nañ ko léegi mm-hmm. waxoon nañ ko jarul ñu ci jaaraat waaye ñaata xadis bi dafa am ñetti yoon ñetti yoon boo benn bi ci Muhammad ibn Ishaq bi lahu mooy historien bu mag boobu ñu xam ci wàllu rahimahullah ci la jóge ak al Walid ibn Kathir ak al ak Asim ibn biir ñetti yoon yooyu la am léegi nag ñi nga xam ne dañ ne xadis bi wérul wala am na problème ñoom fi ñu ko jëlee dañ ne xadis bi dafa am problème ndax lan ñu ne la ment mooy ci chaîne bi ñu ko ñi nga xam ne fa lañ leen jële nit ñooñu mooy fi ñu jëlee xadiis bi dafa njëkk am problème ñu ne leen lu tax ñu ne nag Muhammad ibn Ishaq ak al Walid ibn Kathir bi ñu wax mooy dañ leen ne pivot yi ñu suñ ko ko jëlee ak al ak Asim ibn Munzir ñoom ñëpp dañ koy jëlee léeg-léeg ñu ne la ñoom ñu koy jëlee ci Muhammad ibn Abbad ibn Jaafar muy benn benn nit nga jàpp suba ñu ne la wax ñu ngi ko jëlee ci Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr te ñoom ñaar. muy ñaar ñoo ñu la limal léeg-léeg ñu ne la kii ne la maa ngi ko jële ci Abdullah ibnu Abdullah ibnu Omar mhm. léeg-léeg kee ne la moom man maa ngi ko jële ci Ubaydullah ibnu Abdullah ibnu Omar mais loolu <laughs> problème la mhm. ndax tur yi bokkul mhm. ñoom ñaar léeg-léeg ñu ne la kii la suba ñu ne la kee la loolu mooy wane ne kon xadiis bi am na problème ci côté chaîne bi ñi nga xam ne ci ñoom lañ jële xadiis bi ittirab bi mooy confusion dafa am mooy ñoom dañ ne confusion bi premièrement foofu la am ci nit ñoom fi ñu ko jëlee ak tamit ci ñu ci lañ ko jëlee ak ki nga xam ne moo ko jëlee ci Abdullah ibn Umar ñu ne loolu benn la ñu ne la tamit am na beneen confusion bu xew ñu ne la dikk leen ñu ne ci côté mooy yi utilisé ñu ne mooy yam ñu ne tey xadiis bi danaan la ida kaanal maa u qullatayn bu ndox matee de ñaari qulla beneen bi ñu ne la ida kaanal ma'u qullatayni aw salaasu xilaal mooy bu ndox nekkee ñaari xulla wala ñett mais nga ñëwaat ci beneen ñu ne la ida kaanal ma'u au lieu ñu ne lam yaxmilal xabas ñu ne la lam yanbus loolu lépp day wane ne dafa am confusion kon xadis bi ci côté maanaam mooy mooy utiliser rek dafa amaat problème ginnaaw bi ñu la waxee ci chaîne bi problème ba fa am ñu ne leen loolu rek la ñu ne doy déedéet des na pour wan leen rek seen xadiis bi ngeen yor baaxul wala boobu dafa am problème am na beneen ñu ne leen ban ñu ne ci côté sens bi waxoon nañ la ci chaîne bi dafa am problème wax nañ la kàddu yi ñu utiliser dafa am confusion ñoomi comme ni chaîne bi amee woon confusion ci ñu ko jëlee ci kan ak kan waaye tamit ci maanaa bi mooy signification mooy kun la sax dafa am problème ndax même ñi ne sax ñi d'accord na ñoom xadis bi wér na ñoom it dañoo wute xulla xulla tay ni ñaar lay jël ñu ne loolu nag yii yëpp buñ ko boolee daal dañuy wan ne xadis bi am na problème waaw kay surtout bu dee xanafi yi nga xam ne rahimahullah ñoom dañ naan la de toute façon xabaru ahad la teg ci umumul balwaa dafa am mooy ndox dañ koo soxla loo xam ne ñépp ko soxla ndax il faut ñu julli te pour ñu julli il ñu jàpp loolu te yonent bi saa salaam dafa ñëw yàlla da ne ko jottalil jottalil liñ li boo ko deful fama ballaghta risalata risalata rabbik foofu naa waaw mu ne ko yow yonent bi saa salaam yàlla da ne ko jottalil li nga xam ne moom lañ wàcc ci yow boo ko deful na nga yëg ne jottali woo sa message bi la sa borom jox ñu ne leen ñu ne ñu ne waaw loolu benn la teg dafa am qaayida bu naan taxiirul bayaati bal bayaan an waqtil xaajati laa yajuz lu war a leer ñu war koo leeral ci jamono juñ ko war a leerale yonent bi sallallahu war koo leeral te leeralu ko loolu warul te kenn kenn man lu ñëw naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu waroon a def defu ko ñu ne waaw ñu ne kon nag lii yëpp day wane ne seen xadiis bi tamit dafa am problème ndax ndox ndox dañ koo soxla ngir jàpp ñu ne waaw ñu ngeen nañu kenn na ko indi kenn kenn muy ibn Abdullah ibn Umar ci moom lañ ko jëlee te waxuñu lool lool ci côté saxaabi bi mais ci côté doomam ñi ngeen ne sax ñoo ko Abdullah Ubaydullah yi ngeen di wax ko Abdullah mais ñoom ñoo gën tuuti sax bokku ñoo ko ay saalim yooyu ay naafe nga xam ne ñooy borom xam-xam yi nga xam ne taalibe ibn Umar yu mag yi kenn indiwu ci xadiis bi yéen ngeen indi ñu gën a tuuti ñoo xam ne sax dañ leen di jaawale ñu naan Abdullah ñu naan Ubaydullah léegi ngeen bëgg wax ne ñooñu ñoom kon xadiis bi dafa am problème le fait que kenn na ko indi ci loo xam ne dañ koo soxla chaque chaque heure julli bu jotee bu dee da nga yor yoroo njàpp dañ koo war a soxla ngeen nañu kon loolu lépp day wane ne xadiis bi dafa am problème loolu lañ wax léegi mu des nag ñi nga xam ne nee ni wér na ah léegi fu ñu ko teg waxoon nañ la tànk ñi nga xam ne ñoo ko wéral léegi kon ñu ne leen mel ni dañ naan leen waa léegi yéen tontu leen ñil ndax ñii li ñu wax dafa dëgër tëj indil leen ñu li li li tax ñun ñu d'accord ci ne xaris bi wér na malgré ñoom lu ñu wax euh, ñu ne leen nag li ñu njëkk a mooy yéen da ngeen ne xadis bi kenn ko nii loolu xabaru ahad la kon duñ ko kii ñu ne la mais bu dee benn nit la loo garaawul ñu ne leen ko ah, lu tax garaawul euh, léegi dañ lay laaj ñun ñëpp xam nañ Sahihul Bukhari imaam rahimahullah ñu ne waaw ñu ne la mais xadiis bi mu indi benn ñu ngi indi ñu ne leen kon d'accord waa boobu kon d'accord nañ ñu ne leen deuxième yéen euh, al-imaam Ibn Hajar ne rahimahullah ne euh, de toute façon ni ñu naan ñu yoon yi dafa wuuteeg mu ne déedéet affaire bi lii la yoon bu jub bi mooy bi nga xamante ni noonu la ko imaamu Tirmidhi indi mooy lan mu ne dafa jóge ci Muhammad ibn Ishaq moom moo ko jële ci Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr moom moo ko jële ci Abdullah ibn Abdullah ibn Umar mu jële ko ci baayam lool mooy yoon bu jub bi beneen yoon yépp ñeneen ñooy juum lii mooy jub loolu la al-Hafiz wax rahimahullah euh, léegi euh, ñu ne nag bu dee al-Walid ibn Kathir beneen yoon bi ñu ne boobu yoon bi ci mu ne yoon bi ci jubit lii la Muhammad ibn Abbad moo ko jële ci ibn Jaafar moom moo ko jële ci Abdullah ibn Abdullah ibn Omar moom moo ko jële ci baayam loolu mooy yoon yu jub ñu ne leen nag léegi tontu ngeen foofu des na ndax ñett lañ leen waxoon ëpp na woon sax ñett ñu ne leen laaj maanaa la nag muy xulla lan lay tekki yéen moom d'accord ngeen ne xulla même al imam Taxaawi yi nga xam ne ñoom moom ndax xam nga nee nañ la sànk moom wéral na mel ni gaa dañ naan même ci seen biir yéen ñu ne wéral ngeen xadiis bi am na kenn koo xamante ni nañ jël exemple imam Saxaawi yéen a ànd seen groupe la bokk yéen ne wér na mais moom ci biir nee na duñu ko jëfe ndax lan xamuñ maanaaqul la kon nag tontu leen moom nee na xamuñu lan la ko moom dane du ko jëfe xanafi la moom dane ñu ko jëfe uniquement parce que ñun xamuñu lan mooy xulla xadiis bi moom wér na mais xamuñu lan mooy xulla kon duñu ko jëfe gaa yi ñu leen waa tontu leen ñu ci lool ñu ne leen nag tontu bi lan la xul la daal mooy xilaalu hajar ñu ne leen yéen ñu ngeen a fu ngeen ko jëlee ñu ne taxaw leen xadiisu isra bi bi nga xam ne Maalik ibn Sa'sa'a radiyallahu anhu moom moo ko boo demee ci Sahih imam Muslim li nga ko fekk eh, waaw léegi moom xadiis boobu noonu yonent bi saa salaam bi muy nettali di nettali ne bi mu def rañaan bi muy nga xam ne da doon décrire sidratul muntaha muy garab googu mu ne moom ba mu koy décrire lan la wax dane xob yi dafa mel ni da niñ yaatoo dafa ngand ba toll ni noppi ñañ xóotaay bi dafa mel ni xilaalu hajar la waxoon te nag yéen manu ngeen ne ñoo yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla du ko yónni ngir mu leeralal jullit ñi li ñu war a xam muy wax ak ñoom ci terme yoo xam ne xamuñu ko le fait que mu wax ne leen ci xilaalu hajar la jële lay niroo xóotaay bi loolu mooy kon ñu doon waxal muy saxaaba yi xam nañu lan mooy xilaalu hajar mm-hmm. kon nag tey bu ñu ko xamul mais dafa disparaître amatul loolu kay sa seen na yuñ doon xam ñun yoo xam ne suñu maam yi xamoon nañ ko xamatuñ ko léegi est-ce que ñun est-ce que ñun léegi xamatuñ ko dañ naan loolu existé tuñ dañ naan la moo existé ñoo ko xamul xilaalu hajar la jeex na te loolu leer na kon ñu xam ne tontu nañ leen ci yooyu kon nag ñu mën a jàpp ci kaw loolu ne kon xadiis bi waaw wér léegi nag mu des ci yan ñan ci saxaaba yi ñoo indi xadiis bu mel nii ridwaanullah alayhi waaye jële nañ ko ci jaabir ibn abdullah radiallahu anhuma moom indi na xadiis bu mel nii mais moom dane ida kaanal maa'u a ghirban Euh, mooy bu ma bu ndox tolee lu toll ni quarante njaq euh, le fait que bii yu mel nii bokkoon na ci li taxoon gaa yi ne leen yéen affaire bi duñ ko nangu ndax bii xoolal fii quarante quarante ay soo wala ay njaq yu mel noonu la wax ñu jële ci Abdullah ibn Amr ibn al mu ne moom foofu ida kaanal ma arba'ina xilaal bu ndox matee quarante ñu jëlewaat ci Abu Hurayra moom mu ne ida kaanal maaw arbaina dalwan bu ndox matee quarante suuf wala ci baat yooyu ñu waxoon loolu mooy saxaaba yi nga xam ne ñoo indi xadiis mel noonu léegi bu ko defee foog naa li ñu defe mooy benn xadiis moo ñu defee bu ko defee ñu mën a dugg ci masala fiqh yi muy xadiisu euh, imaam muslim bi ak imaamul buxaari ak imaam Abu Dawud rahmatullah alayhim léegi xadiis euh, boobu euh, al-Hafiz Ibn ba léegi mu ne la euh, mu ngi wa ba léegi maa ngi jële ci saxaaba yi di la ëndil lu jëm ci àtteem ndox mu ne ba léegi maa ngi lay jëleel ci kan Abu Hurayra maa ngi lay jëleel ci saxaabi boobu di Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu yal na ko yàlla gërëm mu ne hmm. annahu qaala moom de nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallama nee na laa yaghtasil ahadukum fil wa huwa junub akhrajahu muslim mu ne laa yaghtasil bu mu sangu ahadukum kenn ci yéen fil it daa ini ndox moo xam ne dafa tat summa yartasilu wa huwa junubun fekk biñ koy def dafa am janaaba sangu ci biir mooy ku am janaaba rek mel ni loolu mooy lan imagine li dane bu kenn ci yéen sangu ci ndox mu tat comme ndox moo xam ne dafa nekkoon fii ñu tëj fii yëpp mu am ndox mooy dafa takk demul ndox mu tag mooy ndox mu demul dikkul stagnant léegi mu ne bu ci kenn sangu fekk da am janaaba mel dama woon janaaba rek ñëw sóobu ci dugg ci lool ci xadis bi loolu lay tere mu ne axrajahu génne na xadis boobu muslim imam muslim ibnu xajjaaj an-Naysaburi rahimahullah mu ne walil Buxaari ñeel na imaamul Buxaari ba léegi ci même version bi xadiis mu mel nii mhm. mu ne laa yabulanna ahadukum fil maa'i daa'imi alladhi laa yadri thumma yaghtasilu fiihi wa li muslimin minhu wa abi daawud wa laa yaghtasilu min min al janaaba mu ne beneen version bi kon dinañ ci ñëw bu ñu gisee kon wax nañ bu njëkk bi bi nga xam ne imaam muslim moo moom moo ko solo bi ñu des mu ne jële nañ ci imaamul Buxaari rahimahullah Muhammad ibn Ismaa'il mu ne nee na moom mu ne laa yabulan na bu kenn saw mukk mukk la yabulan na mooy mukk mukk ndax li tax naboob ñëw mu ngi mel ni yàlla naan kallaa fil xutama yooyu naa yooyu di ñëw bay dina teddali li muy wax nuun boobu day ñëw dina seddalil wax ji mooy ne bu ko def mukk mukk laa yabu lan na mukk bu kenn saw mukk mukk jamais jamais jamais plus kenn ci yéen filma it daay moo xam ne dafa takk demul dikkul hmm? bi nga xam ne laa yajiri du daw kon moom tekkil nañu moo yonente bi sallam ci version bi tekkil nañu lan mooy ndox mu takk mooy ndox moo xam ne du daw ba pare mu de mu ne summa yaxtasil fii bi ba pare moom mu ñëw saw ci ba pare ñëw di kon loolu la tere foofu mu ne wali muslimin minhu mu am deux versions même hadis bi boo xam ne imam muslim place fii bi mooy dañ ciy dugg mooy dans moom minhu mooy mu ngi mel li nga saw ci ba pare jël sa suuf tànk ci dem ci sa duus ci sang moom loolu la tere ci version boobu mooy comme même bu dee fii la nga plongé ci ak ma tànk ci dem ñaar yooyu yëpp lañ la tere mu ne nag imaam Abu Dawud rahimahullah moom li wax wala yartasilu fiihi min al janaaba mooy kon booy jël da nga naan bu kenn saw mukk mukk ci ndox moo xam ne dafa tag bu dul daw ba pare saw ci teg ci sangu ci muy loolu léegi nag bala ñoo ñëw ci kii bi ci taxrij bi mooy muy mu euh, ndox mu tag ndox mu tag dafa am ñaari façon ndox yu am mooy ndox mu raakib ak almaa'u raakib ak almaa'u daa'im almaa'u daa'im mooy comme ndox moo xam ne ndoxu teen la boo xam ne dafa amul dara lu ko alimenté mais li koy alimenté naq bi la waaw kay moo koy alimenté moom mooy ab daay mooy am na lu koy alimenté mais pas luy jóge fële bi ci sotteeku ci biiram lay jóge ci suuf di ko alimenté alors que almaa ur raacid mu ngi mel ni rek ci peron bii nii ñu tiiwoon ci def ko ba nga xam ne man nañ fi def réservoir ñu def ci ndox xam nga loolu amul nax bu koy loolu mooy différence ñaar yooyu léegi kon mu def ñu ñëw ci euh, taxrib xadiis boobu muy xadiisu version bi ñu la njëkk a wax muy version wu imaamu muslim rahimahullah moom mu ngi ko jëlee ci ñetti ci ay sëriñam muy Haarun ibn Sa'id al-Ayli moom moo ak Abu Tahir ak Ahmad ibn Isa ci ñetti ñooñ ci sëriñam yi ci ñoom la jële xadiis bi mu ne jami'an ñoom ñëpp nee nañu ñoom ñoo ko jële ci kan ci ibnu Wahb muy Abdullah ibnu Wahb ci leen jële xadiis bi ñoom ñett ñu ne ñoom lan la wax mu ne qaala mu ne axbarani Amr ibn al-Harith mu ne am ibn al-Harith xabaare na ko mooy ci moom la ko jële moom mu jële ko ci Bukayr ibn al-Ashaj moom moo jële ci Abu Sa'id nga xam ne jaam la woon boo xam ne dafa libéré woon dañ ko libéré woon ab ah, dafa libéré woon après mu ne moom moo ko nettali ne dégg na Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yartasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub bu kenn ci yéen sangu ci ndox moo xam ne dafa tag fekk biñ ciy sangu dafa am janaaba léegi Abu Sa'id ci version Muslim bi mu ne Abu Sa'id ne waa euh, Abu Hurayra kon lan lay def wa kayfa yaf'alu yaa Aba Hurayra comme que nee na bu ci bu ci sangu fekk mu am janaaba mu ne ko Abu Hurayra kon lan la ñuy def mu ne yatanaawaluhu tanaawulan kon da koy day ut lu mu tànke yóbbu ci day day ñëw mu ñëw di ci sangu dugg ci noonu ndax dafa ak janaaba bi am day tànk ci ndox mi dem sangu ji da koy jot dayooy ut soo di ko tànk pour wala daal lu koy may pour mu am accès ndox mi mu ne nag version bi xarit mel ni imaamu Nasaa'i indi na ko waaye imaamu Nasaa'i moom rahimahullah moom tuddul li kii wax mooy li Abu Sa'id wax tudd ko mooy kay sayafal ya Aba Hurayra loolu tudd ko mooy nan lay def mais imaam imaam an-Nasaa'i dane moom sëriñam Ishaq ibn Ibrahim ad-Dawraqi dane man bu moom bu doon jàngale xadiis yi il faut nga jox ko dinaar muy environ deux cents euros mooy moom dafa yor xadiis bi moo ko mokkal sëriñ la mooy danaan la exemple bala ma laa wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi la sama chaîne ba ci yonent bi wax la xadiis bala ma la ko jàngal da may jox deux cents euros léegi nag amul amul leble ndax loxoy kajoor dafay weesaloo dañ may jox après ma jox la moom nee na moom noonu la doon def mooy amul leble dañ may jox léegi nii nga ne ma nii ma jël loxo bi yow nga jox yow ma jox la ak loxo bi ci def waaw kay moom nee na loolu la doon def léegi loolu mooy riwaaya bu ñëwee après côté boobu mooy li mu def noonu di laaj xaalis ci loolu ci xadis bi après dinañ ci gis ci masala yi est loolu lu ñu daganal la ci l'islam wala daganut léegi loolu mooy version imam muslim wax nañ la kon imaamu yi tamit indi na version bi mel sauf que moom lan la ndiwul li Abu Sa'id wax nekkoon lan laaj bi mu laaj moom loolu la ndiwul ba pare moo ndiwul beneen information ne sëriñam ba de moom bala ko woon a jàngale kenn danga ko jox deux cent euros mooy environ dinar léegi nag version wu imam al-Bukhari rahimahullah moom dane haddathana abu abul yaman moom mu ngi ko jële ci abul yaman mu ne moom mu jële ko ci Shuayb mu jële Shuayb bu jële ko ci abu zinad moom moo ko jële ci al-A'raj muy Abdurrahman ibn Hurmuz moom moo ne dégg na Abu Hurayra radiyallahu anhu mu jëlee muy jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne laa yabulanna ahadukum fil maa'i daa'im alladhi laa yajri thumma yaghtasilu fiihi bu kenn ci yéen saw ci ndox moo xamante ni dafa tag te du daw mooy jidul daw ba pare mu ñëw summa ginnaaw bi yaghtasilu fiihi nga ciy sangu léegi xadiis boobu imaam Bayhaqi imaam at-Tahawi ak imaam Muslim Abu Dawud ak imaam Ahmad ñoom indi nañ xadis bu mel nii léegi mu defe ñu kon version imaam Abu Dawud mooy liñ la waxoon ne la moom ñu indi wala yaxtasilu fiihi minal janaaba moom version mooy li mu tere mooy non dañ la tere yow nga ciy saw mais dañ na tere en même temps saw ba pare sangu ci mooy dafa boole yëpp ñaari tere yëpp léegi moom moom mu ko jëlee ci yoonu Ajlaan al-Madani moom ci la ko jële mu jële ci baay mu jële ci Abu Hurayra radiyallahu anhu moom moo ne Abu Hurayra ne yonent bi sallallahu wa sallam ne nee na laa yabulanna ahadukum fil maa'i daa'imi wala yaghtasil fihi min al janaaba mooy bu kenn saw ci ndox moo xam ne dafa tag ba pare di ci sangu ci sababu janaaba waaye am na ci léegi kon pare nañ ci côté boobu ñu wax la ci saxaaba yi ana ñan ridwanullahi alayhim ñoo ndi xadis bu mel noonu dinañ ko jële ci waaw waaw wax nañ ko fii waaw waaw minhum indi nañ ko fii moom mooy ñetti version la mooy imam muslim ñeent la sax moom dafa indi bi ju njëkk ak bu imaamul buxaari dañ ne woon moom fii la wax imam muslim ne minhu imaam Abu Dawud ne wala yaxtasilu fii minal muy ñeent. dafa solo ñaari version. waaw kay dafa solo version bu njëkk bi. waaw ak version kay léegi nag teg bo loolu li ñuy jàng li ñu ciy jànge mooy loolu li alxaafis waxoon rek noonu affaire téere bi da koo segg comme noonu mooy ne xo dafa ñëw rek def entre parenthèse def fi minhu wali muslimin minhu pour wan la ne. nekkul na dañ na ne bu boo ci plongé rek lañ lañ ci biir ndox mi lañ tere mais xam nga xam nga nit man na xalaate loolu eh dañ laa tere nga dugg ci biir piscine bi sangu fi nga ne ah waaw damaa bëgg a sangu ginnaaw bi ñu ci sawee loolu lañ ma tere mu ne waaw ma ne kon léegi saw naa léegi naa ut ndox naa ut paan wala soo sànq dem mooy pour nag bañ ngay xalaate noonu mu ne la nag am na beneen version bu ñëw ci xadiis bi bu imaam muslim boo xam ne dana mindu la nga nar a xalaat def ko tëjaat nañ buntu boobu comme ñu ndar kàpp ndar kàpp nañ la ci yëpp mooy daal tere nañ la ko tere nañ la ko waaw kay léegi nag ci saxaaba yi ñu indi xadiis bu mel noonu muy Jaabir ibn Abdullah ridwaanullah alayhima ak ibnu Umar mais xadiisu Jaabir bi radiyallahu anhu moom dane moom maa ut daay moom place boobu maa ut raakib la wax mooy liñ la waxoon sànq ne la waxoon nañ la sànq différence bi am entre ar-raakib ak ad-daa'im Ibn Umar moom am maa ut naaqe mooy ndox mu tag rek même chose la ak an rajulin sahiban nabi tamit am na tamit xadiis bi boo xam ne mooy dinañ ko gis ci kanam moom it indi na moom ak Imran ibn Husayn mais loolu moom Imran moo ko wax ak yaa Aisha ñoom Imran dana képp koo xamante ni dafa saw ci fi sangoo de kooku du du moom ne yàlla mel ñaan yàlla na bu yàlla laabal yàlla du laabal koo xam ne dafa saw ci fi nga xamante ni nii ci lay sangoo place fi sangoo ak Abdullah ibn Mughaffal moom indi na xadiis bu mel nii bu ko defee kon mooy taxriij bi ci cinq xadiis yi loolu la mooy kon première partie bi ñu waxoon waaw mooy tur yi bari na waaye tamit mooy li tax mu am solo mooy mënoo tamit jàng xadiis yi tamit ne loolu man sama yoon nawu tia ah, léegi dañu ni ñuy def lii la bind man lii laay jàng bé ndax problème bi mooy xoola min biim doon lii diñ ko mais xoolali Abu bu wax comme loolu mënoo ko woon a am li tamit imaamu Nasaa'i wax ci sëriñam bi manoo ko woon a am yooyu yëpp dala doon raw bu doon yow defoo woon nii teg ci tamit man nga gis yeneen version yoo xam ne dafa wuteeg nii naaqi ma naaqi ma yooyu yëpp gisoo ko woon fii loolu nag ci la taxrib bi yooyu la dimbalee bokk na ci li gën tamit ñu ñuy jàngal ci loolu ak tamit lan moo tax day dalay may tamit nga xam lan moo tax boroom xam-xam sàngam wax lii awey moom version bëri ci la tegtaloo moo tax moom lene moo wéroon ci moom duñ na rek moom waaye da gis affaire yi déedéet mooy moom li wéroon ci moom moom it la mën a jëfe loolu mooy yi nga xamante ni lii da ko doon jariñ muy taxrij bi xam naa kon insha allah insha allah dañuy dañuy dem ci masala fiqh yi Euh, bu so dañuy dañuy def liñ ci ah, bu matul ñu àggalewaat ko insha allah léegi masala yi dañuy jël par hadith waxoon nañ la cinq yi li taxoon ñu jël ko boole ko mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom surtout ñeenti ngir yi ci cinq mooy hadith bi nga xamante ne ni hmm. hadith bu njëkk bi ñoom ñépp la ko ñépp ci dàq ba consensus la ci benn côté am na benn côté boo xam ne bu ñëwee ci côté ñaata façon ndox am dinañ gis ne consensus amul mais ñu gis ne Maliki yi rahmatullah alayhi ñoom fi ñu tegoo fi ñu teg seeni lay mooy ne mooy xadiisu deux bi surtout appuyé ko tas xadiis trois bi mooy xadiis bi ne ndox daal dafa laab te dara dara du ko sobeel ñoom ci lool lañ tegu boole ci xadiis bi naan wala bu dee dafa soppeeku li koy sobeel daal mooy soir melo bi wala cafka bi wala xet bi ñoom foofu lañu zahiri yi muy imam Ibn Hazm léeg-léeg dinañ dégg ñu koy wax moom ak ñi ànd ak moom ñoom fi ñu seen seen lay mooy xadis numéro deux bi ne ndox dafa laab te dara du ko laabal moom loolu mooy seen fondement ci wàllu ndox Maliki yi mooy boobu lañ jël ba léegi d'accord nañ ci boobu mais appuyer ko troisième bi mooy bi naan aw aw aw ñoom boobu lañ appuyer jële waaw kay léegi nag ñële ñële muy saatan yi ak xandal yi ñoom fi ñu fi ñu teg seen fondement yu mag ci wàllu ndox mooy xadiisul xullatayn mooy bi ñu la waxoon environ cent soixante litres ñoom foofu mooy seen fondement principal ci côté ndox waaye mu des nan Hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom fi ñu ko teg fi ñu appuyé lu bari mooy xadis bi ñu mujjee wax mooy bul saw ci ndox moo xamante ni dafa takk te du daw ba pare nga ciy sangu ñoom foofu moo taxoon ñu boole woon cinq yooyu mais bu ko defee duñ ci génn ku nekk nga am fondement wu loolu nag li ñuy dina jariñ tamit lenn la mooy boo nee man Maliki la man li suñu mazhab rek laay wax wax laay def xam ñeneen ñi suñu tegoo teg seeni wax dina tax boo gisee keneen di def leneen nga bañ a tëb rek dal ci kawam ay xoolal muy def ci xamul dara loolu tamit dina la may nga man a def loolu mooy nga xam ne aaway ah moo tax ñu ne ci fiqh bi nii la ñuy doxe mooy dañuy xool bi nga xamante ni kuy avis bi nga xamante ne moom lañu ñu fii ci njàng mi moom la dinañ indi avis yëpp mais bu ñu indi tegtalu ku nekk preuve yi nga teg dañuy indi preuve yi dalil bi nga xam ne avis bi nga xam ne moom lañ choisir fii euh, mu jaral leeral leneen tamit mooy bu ñu leen ne avis choisi cela ne veut pas dire que dëgg bi rek am mooy ñun fii suñ bi ak d'après ni mu li mu jotee gëstoog yooyu moom loolu la ko yàlla ubbee que ne loolu moo leer ci moom ne lii moom lañ nootal fii cela ne veut pas dire que boo xëyee suba gis ci benn téere wala gis kenn wax leneen ne la non ndox bu ci sobe duggee ah, matul ko la ni yàqu na nga naan xamul dara xoolal moom affaire bi changé wul kiiwul mu naan ma dafa yàqu donc dañ naan ne lii lool du xam ne am na ñeen ñu wax loolu ci boroom xam-xam yi baax waaw waaye nag yow it li nga wax nga xam yan preuve lañ ko teg ba bu kee ñëwee na la waaye li nga wax foo ko teg nga man ko ne man yëpp fii laa ko teg xadis bii moo ko wala aaya bii moo ko wax nga man ko moom it boo demee gis ko boo ko laajee moom war naa mel noonu moom it jox lay preuve waaw kay léegi kon noonu la dem xadis bu njëkk bi euh, am na onze ndax gisoon nañ ne comme que ci cours bi mooy ne masala yi bu doon bu ñu doon commencé da doon joxe ne lii ak lii la masala yi nee ci biir booy dem dina am masala yeneen yoo xam ne tamit day ñëw ñu boole ko wala ay sous question yu ñëw léegi nag dañu def li ñu yàlla dimbali dimbali euh, insha allah mooy daal xadis bu nekk ñu wax leen sans masala lañ ci jàpp ndax loolu ku ja ku bu ngeen xoolee xadis yi ñu mujjee jàng rek uhillat may maytataan bu ngeen gisee boobu yeneen bi sallam dafa lim loolu nag dafa baax mooy ne buñ la nee kon xadiis bi li leen ci jàng dix masala wala quinze wala yooyu nga xam ne kon quinze la xadiis premier bi quinze masala la question yi ñu ci jàng léegi yow bu dee quatorze nga jàpp di nga ne ah non man am na du voilà loolu loolu yëpp dañ ko jàng lan ci xadiis yi ndax loolu tamit la ñu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal léegi kon pour bañ a muy xadiis bu njëkk bi ñu nit am onze masala lañu am mooy ñu ñëw nag lii mooy moom lañu naan al masailul fiqhiyya mooy masala question yi nga xam ne moo aju ci suñu jaamu yàlla ñu war koo soxla chaque jour wala bu dul chaque jour ci semaine bi wala yooyu wala même ci weer yi ndax bu ñëwee ci ajak yooyu wala at mais yooyu daal mooy yi nga xam ne en gros loolu la mooy masala yi nga xam dañ koy soxla quotidiennement en général léegi xadis bu njëkk bi muy ban xadis Abu Hurayra radiyallahu anhu mooy bi fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al am nañ onze masala lañ ci jàng woon léegi bi njëkk mooy ñaata façon ndox moo existe ñaata façon ndox moo existe loolu mooy bi njëkk deuxième bi mooy comme que ci biir xadis bu ngeen fàttale ko maa ngi leen doon wax ne am na baat bu am solo ci biir xadis bi muy taxuut léegi kon yelloo na ñu xam luy taxuut mooy deuxième question bi mooy leeral ana lan mooy taxuut ak ana ban différence la am ak li nga xam ne dañ koo xamee ñu koy tudde maa ul mutlaq mooy ndox moo xam ne dañ koo joyal bu nee ndox rek li saxel di dem est am na différence entre ndox muy laab tay laabalaate ak ndox moo xam ne buñ ndox rek li sa di dem may ma ndox li ngay maye mooy kon deuxième bi léegi beneen bi comme daroon wax ci wàllu géej troisième question bi mooy est-ce que dem géej dagan naam daganut loolu mooy troisième bi léegi comme bu ma fa ndox laa fay fekk est-ce que ndox moomu moom laab na laa laabalaati wala déet loolu mooy quatre cinquième bi mooy lépp loo xamante ni day jokkaloog ndox dafa bari day nekk ndox comme lan suuf wala ban wala lan xorom est-ce que yooyu bul nga ko jëloon jël ndox moo xam ne comme ndox mi naan ndox muñ joyal ndox moom bu ma nee may ma ndox rek li indi bu ma juróom ne waaw kay comme que dañuy tax ñoom dañuy ànd jël naa suuf sotti naa ko ci yow daan nga Bulughul Maram léegi damaa bëgg a jàpp léegi wax ma nan laa def jëluma suuf xorom laa jël sotti naa ko ci wax ma lan laay def jël naa ban sotti ko ci lan laay def kon loolu mooy cinquième bi ndax mu loolu mooy est-ce que bu ma ci defee suuf nga xam ne day nekk ndox day taxaloog ndox mooy boo demee géej suuf si ci biir géej géej bi dafa am suuf teen yi dafa am suuf mooy yooyu nga xam ne ak tamit géej gi dafa am xorom day sax xorom est-ce que yooyu bu dee man maa jël sotti ko ci ndox mu yoo xam ne bu ma la lee may ma ndox ndox mu may bu ma ci defee benn ci yooyu est-ce que da koy yàq wala ji loolu mooy cinquième léegi sixième bi comme que day wax ci géej bala ñu faa génn war nañoo xam est que comme que damay napp waaw li may napp moom man naa ko lekkam mm-hmm. déet mooy jën wi bu deewee est-ce que man mën naa ko lekk li dee ci biir géej est-ce loolu dagan naa lekk wala jën loolu mooy sixième septième bi mooy est-ce que lu dee ci biir géej comme jën wu dee mu mm-hmm. gis ko muy tëmb ñu tëmb noonu wala géej gi génne ko ñu ñëw fekk ko ci tafes bi est-ce que war loolu dagan naa lekk wala daganul léegi huitième bi mooy est-ce que li nga xamante ne day dund ci géej ba pare di dund ci géer gi mooy am na animal yu def am na yenn mbott yoo xam ne ñoom dañuy dund ci biti géej gi mais dañuy dugg ci biir géej gi tamit dañ koy dund waaw léegi est loolu moom loolu est-ce bu deewee dama koy tudde meddum géej wala déet xam nga meddum géej la yonent bi sallallahu waxoon ne dagan na wa meddum géej la wax waxu la meddum géej ak jéeri jéeri léegi man léegi nag fekk du dafa am solo mooy lépp ngay traité génn foofu foofu leer nga dem feneen mooy ne comme que leer rek la waxoon léegi bu dee man dama am animal boo xam ne day dund ci géej gi di dund ci jéeri yi ci jéeri ji waaw bu deewee moom est man que loolu mën nañ ko tuddee ne duñ jéeg wala ba dugal ko ci xar yi wala déet léegi loolu mooy huitième neuvième bi mooy li nga xamante ni day dund ci jéeri ji comme xar xar bu ñu nee jéeri ji mooy terre terre kii ah waaw terre ferme continent yi liy dund ci terre ferme est kooku bu demee biir géej lap fa comme ma jëloon samam xar yóbbu ko géej di ko sang xar mu lap fa dee est-ce que waaw kay man ñeenaa woon euh, jàngoon naa buluwul maram non jànguma ko sax dama koo liir ñu ne rek huwa tahuruma wal xillu may ñeeg dem ar a kii na moom de dafa dagan na huwa tahuru ut ndoxam laam na tey laabalaate ñeeg dem kii na comme que samam xar dama ko fi mu dee fi lii ñeeg dum dama koy génne ray bi léegi mooy dee na sax ray ma ko fees ko commencé lekk est ko man naa ko def wala déet loolu mooy neuvième bi léegi mu de dixième bi mooy bu dee dama am ndox ndox moo xam ne man naa ko moom waaye euh, ma nekk voyage moo xam dama dem ci désert bi di voyage yi di dem xaw ma fi nag dañ ma woon rek soriwul par may dem yóbbu tuuti ndox dem gis ni ndeke dëkk bi xaajagu ba faa agsi mu wóor ma ne ndox mi rek laa yor est damaa war a jàppe ndox moomu bu julli jotee wala dama ko war a garder li ci naan mooy lenn question bi mooy lii mooy exemple bu dee damay tukki tukki paat léegi buñ jël oto yooyu buñ jël kuy dox mu gën a leer ma jóge Maroc di dem Mauritanie ñëw ba war a tam ko ci ndox mi foofu léegi nag war a dem ñu ne ma moo Mauritanie soriwul ma dajeeg benn naar rek benn bédouin mu ne ma non soriwul fii rek la ma ne ko kon xaaral ma tànk benn kiiwu ndox bidéeyu ndox téye ko ndax man naaj léegi may dem ba ci biir gis ne affaire lu may gën a dem muy gën a sori est que ndox mi ma yor te julli jot na est léegi damaa war aw ma jàpp damaa war a jàpp wala dama ko war a garder tiim tiim julli te bi ndox mi di naan wala loolu mooy benn bi beneen bi mooy man damaa jóge foofu même milieu bi ñu la wax ànd ak sama benn fas boo xam ne ci laa yéeg mais leer na ma ne ndox mi moom bu ma ci jàppee mooy fas wi du naan te bu naanul bala ñoo àgg mu dee léegi est-ce damaa war a man ne eh man de toute façon yàlla dañ mu julli wama umiru illaa ya'budullaha kon nag damay jàpp dana nit ki loolu lañu digal kon man damay jàpp est ce damaa war a jàpp bàyyi fas wi moom bu maree dee garaawul wala dama ko war a jox mu naan man ma jàpp ma ba tiim masala masala bi mu tudd am na maanaam nit ñi dañ koy dund par exemple tey bu ñu nekkee dëkk boo xamante ne tey robinet la dafa tëj robinet yi tëj na ñaari fan te jiwul ñu am maanaam euh, euh, réservoir bi ñu am par exemple ndaal ñu am ndaal léegi question bi mooy est-ce que loolu noonu ñun dañ ciy naan te xamuñu kan la robinet bi tëj bi tëj parce wala boog dañ naan ah nañ ko wëjjee jur gi ak ñun tamit ñu naan ko te bu ci bu ci kenn jàpp ku bëgg a jàpp baa a tàngu na tiir waaye bul jàpp maanaam ban lañ ci def wala boog dañ naan jàpp gi moom la ñuy jiital maanaam loolu maanaam moom mooy beneen forme ci question bi nga xamante ne moom waaw léegi jërëjëf léegi affaire bi loolu la mooy buñ joxee exemple yow yaay ciy gis gis nga Abu Saïd léegi liñ la wax ak li Abu Hurayra def mooy lan est-ce saa yonent bi moo ko ne eh, Abu Hurayra wala moo wax ci biir xadiis bi ne bu dee nag euh, euh, ndox mi comme que dama leen a tere ngeen dugg ci sangu ndax da ngeen am janaaba na nga ko tax na nga tànk xam nga loolu yeneen ci saa sam waxu ko mais moom moo xam moom moo doxal ginnaaw liñ ko wax ak liñ xam ci diine bi ne nii la war a dox mooy fii tamit masala buñ joxe misaal buñ joxe exemple bu ñu yem rek naan nu exemple bi mooy rek exemple lu désert mooy ne sa biir kër ngay commencer exemple yooyu foofu ngay jële di jël di dem loolu mooy maye xam-xamu fekk loolu lay jariñ mooy doo yem ci liñ la wax euh, léegi mu des beneen onzième bi mooy ndox yi nga xamante ne ni dañ leen ndox yoo xam ne mooy yan yan façon ndox lañ sit yiñ naan ndox muñ sit bi ñu dugg nag ci yëpp mooy mais en gros loolu mooy onze questions yi léegi nag pour bañ a tardé mooy bu njëkk bi dañ ne woon mooy ñaata façon ndox moo am waaw xam insha allah dañuy yem fii bu ko defee mooy jàpp nañ on ne ñaata la onze la waaw kay comme que moom jàpp na ko ah amoon waa bu ko defee mooy onze yooyu ci la ñuy euh, mbaxana bu ko defee biiri ñëw waaw dañuy ñëw rek bu soobee yàlla wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in euh, question may bëgg en fait ci xadis waaw ñu bàyyi non question bu ma am ci xadis trois bi la. parce que boo xoolee xadis bi dafa ne euh, ndox euh, dafay laab di laabalaate après mu lim xet bi la commencé. Mhm. teg ci cafka bi. après mu teg ci couleur bi. Mhm. donc ça veut ndox boo xam ne ni ñun dañ ci bëgg on va dire euh, ñu bëgg jëfandikoo par exemple. Mhm. est-ce que dañuy topp. ordre moom bu mu joxe. Mm-hmm. wala est-ce que moom de de de maanaam ordre <coughs> alihi wa sahbihi wa euh, li nga laaj noonu boo gisee ci biir taxrij bi. Mm-hmm. waxoon nañ la xadiis bi ci tegu. Mm-hmm. mooy da bu njëkk bi dana wa wa wa bi ci tegu mu ne aw aw aw pour wane ne nekkul dañ naan dañuy topp ordre bi. mooy benn bu ci xas a changé mooy lan bu ma amoon ndox fii ndox ñu defal ma paanu ndox ma bëgg ñëw jàpp li may njëkk a def mooy damay xool du ma ñëw rek ñëw commencé jàpp gëm rek di jàpp déedéet damay xool est-ce que ñett yii ñu wax benn am na bu ci changé bu ci benn changé mooy ndox mi mënatuma cee jàpp mooy aajowul ma naan non dafa ordre bi ordre bi. moom amul ci solo noonu dala bëgg a wax rek bu ci nekk bu sa du mu indi aw yi mm-hmm. pour wan na ne ou bien ou bien ou bien mm-hmm. bu fi ñaar yee manqué te benn bi nekk même bu bi dañuy jàpp ne ndox mi mënatoo tee jàpp ci kaw mënatoo tee da ngay lan da ngay tiim mm-hmm. loolu waxoon nañ la loolu moom ñëpp ci d'accord mooy ndox mi bu changé amul ñëpp ci yem loolu la woon mooy amul ci wa sallallahu alayhi wa sallam